mu indi beneen eh, loo xam ne moom lay tëje nag mooy dernier xadiis ci bunt suñu bunt bi allah allah allah allah hein <laughs> eh? laa bii mooy dernier xadiis ci bunt bii di wax ci ngineelu noddu mu ne muy mille quarante et وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما وقال حديث حسن kon xadis bi la mujjee indi moom al imaamu an-Nawawi rahimahullah ah. Ah. Ah, bon hadis bi ñu génn am na lu ma ci fàtte woon raditu billahi rabba <laughs> eh, baax na wa bi muhammadin rasul wa bil islami diina <laughs> bon waxoon nañ ci lu gàtt bee baax na raditu gërëm naa billahi rabba waaw xam ne daal mooy borom bi ngay jaamu te moo am sañ-sañu di la digal ngay def di la tere ngay baax mu tudd jaamu ci bopp ci kookee ci yow di toroxlu ngir moom kooku yàlla la tudd wa bi muhammadin rasulaa gëm risalatu seydina muhammad que ne mooy dernier rasul lépp lum ñu wax dëgg la borom bee ko garanti wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu yuha ba moo tax yi ñu fi wax yépp nga xam ne mbiru kumpa la di wane mu'jizaatuhu rasulullah alayhi salaatu wassalaam di ñu xamal yoo xamante ne nii xel mu neex lu la ko may waaw yii mu ñu xamal ku wax lii di nga am lii di du dafay toog di pensé di xalaat ba ne amaana ku wax lii lii dina non kenn du tatone ci yooyu waaw da xam baa xamoon waaw waaw nga gërëm mu nekk sa ndaw di nga xamante ne lépp lum mu la yoor jële ko ci borom bi nang ko nangu waaw waaw wa yusallimu taslima wa bil islami diina ndax fa man <clears throat> wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al gis nañ ko jotaay bee ñu génn waaw képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngërëmu yàlla jaamu yàlla yoon woo xam ne moom ngay jaamoo yàlla moom ngay nekk jaamu yàlla en dehors de l'islam na leer ne kenn du la nangul tous yàlla du la ko nangul nit ñu baax ni kenn du la ko nangul xanaa kàccoor yi te ñooñu amoo loolu waaw ñoom moom lu yées li ngeen di def waaw te ci alaaxira bu ñëwee dina bokk ci ñooy perte na kay loolu mooy pas-pasu jullit waaw raditu billahi am na beneen budul bi raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin rasula wala am na mais du ko yonent saa sallam wax wax ah wa bi muhammadin rasula wa bil islami diina boo ko defee wax la jiitoon ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa allah léegi nag xadis bii di mille quarante et un mu ne waan anasin ngi jële anas ibn malik hmm? waaw rahmatullahi alayhi wa radiya anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam addu'a u gis nga ñaan ñaan ñaan bayna al adhaani laa yuraddu kenn du ko delloo mooy yàlla <laughs> parce que yàllaay delloo nga ñaan noo ñaan yàlla du ko delloo képp ku ñaan baynal adani diggante bi imaam bi eh, bi noddee wal iqaama ak fi nga xamante ne nii fi lay iqaame diggante woowu képp ku fa sellal sa ñaan laa yuraddu kenn du nag kenn du delloo ñaan ba kenn du ko rejeté borom bi du ko rejeté du ko nag du ko du ko delloo nekkoon rawaahu soloo na ko abu daawuda al imaamu abu daawud ah wa Tirmidhi yakal imaam at-Tirmidhi taalibeem bi wa qaala rahmatullahi alayhima wa qaala moom mii nag bu mu jugee bi mu ko solowee dane xadiisun xadiis la xasanun bu baax i laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet sëriñu imam Abu Dawud jiitu woon na leen ci daal imamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi jami' naka noonu solo na ko tamit eh, eh, ñoom ñi ñoo ko solo voilà imamu Ahmad imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi al imaam Abu Isa ah indi na ko moom ñaari bërëb da ko indi njëkkandi abwaabu salaati an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah abwaabul adaan baabu laa yuraddu du'aa bayna al adaan wal iqaama indi na ko foofu muy hadith deux cent douze après mu indi ko fi nga xamante ne moom al imaam at-Tirmidhi ci abwaabu da'awaat an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun fil afwi wal aafiya ak abwaabu foofu mu da leen a tegale voilà boobu hadis trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze kanta <coughs> imam Abu Dawud benn bërëb kese la ko ni hadis cinq cent vingt et un kon dana rawahu Abu Dawud léegi no xool imam At-Tirmidhi mu ne wa qaala hadithun hasan na ne hadis la bu baax léegi al imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi kitaabu salaa baabu maa jaa'a fi du'aa bayna al-adhaani wal iqaama mu ne haddathanaa Muhammad ibn Kasiir mu ne wax nettal nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Kasiir de Muhammad ibn Kasiir al-Abdi wa Abu Abdillah al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa axbaranaa axbaranaa Sufyan mu nekk ñëw xabaar mooy Sufyan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi an Zayd an Zayd al-Ammi mu jël ko ci Zayd al-Ammi di Zayd ibn al-Huwari al-Ammi Abu al-Huwari al-Basri nekkoon qaadi Hurat rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Iyas moo ko jël ko naan Abi Iyas di Muawiya ibn Qurra ibn Iyas ibn Hilal ibn Riyab al-Muzani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 Euh, di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam almadani waaye ginnaaw gi basari la basara la ne woon radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuraddu du'a bayna al-adhani wal iqama voilà kon euh, nii la ko ëllee <laughs> xadis bi ñu génn xadis bi ñu génn sànq boobu daa am ñoo ciy fàtt rek xadis yi naa jaabir boobu kii imaam al-Hakim da koo soroo man qaala hiina yasma'u nidaa allahumma rabb no bu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqaas man qaala hiina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasuulan wa bil-islaami diinan ghufira lahu dhanbuhu imaam Muslim xam nga nañ ne rawaahu Muslim imaam al-Haakim da koo soloo ne moom parce que moom si Mustadrak mooy day dab dabaatal hadiis yi nga xam ne imaam Muslim soloowu ko imaamul Buxaari yi bokk soloowu ko imaam Muslim andiwu ko <laughs> moom mu indi ko foofu <laughs> jàpp ne bii imaam Muslim indiwu ko imaamul Buxaari indiwu ko imaam az li gën a yéeme ci mbir yi comme ni ko borom Tuhfatul Ahwazi yi mu ngi koy leeral moom mu ñëw dëggal ko ci loolu <laughs> waaw te pourtant hadis boobu mu ngi yom nañ ko gise sànq mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami' kanta konal buñ ñëwaatee kon imam dane rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi kon imam Tirmidhi nan la ko soloowe moom wax nañ la mu ngi ko ñaari bërëb beneen ñaareel ba abwaabu da'waat da leena def indi ñaari version yé bi ñuy jëm abwaabu salaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abwaabul adhan baabu la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama mu ne hadathana Mahmud mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Mahmoud di Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi rahmatullah alayhi wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullah alayhi Mahmoud ibn Ghaylan ngeen ko gëj a gis sax rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Waki' mu nekk ñu nettali mooy Waki' wa Abdurrazzaq wa Abu Ahmad wa Abu Nu'aym <laughs> ci ñetti sëriñam la ko Mahmud ibn Ghaylan jële mu ne haddathana nettal nañu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahmatullah alayhi qaala mu ne moom moo ñu nettali ñun Mahmoud waw Abdurrazzaq ak beneen euh, euh, ponkal nga xamante ne mooy Abdurrazzaq ibn Hammam borom Musannaf ah, ah ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani al-Yamani rahmatullah alayhi wa Abu Ahmad ak Abu Ahmad di Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Umar ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zabidi az-Zubayri rahmatullahi alayhi al-Kufi rahmatullahi alayhi wa Abu Nu'aym ak Abu Nu'aym moom it biñ leen ko gis daal Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym al-Kufi rahmatullahi alayhi al-Ahwal rahmatullahi ala al-jami' qaalu ñoom ñi ñëpp ne muy Waki' Abdurrazzaq Abu Ahmad Abu Nu'aym ñii ñëpp nee nañ haddathana Sufyan ñoom ñoom ñu jëlee ko ci seen sëriñ de Sufyan mi ngi doon sànq ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri Abu Abdillah rahmatullah an Zayd al-Ammi gis nañ ko sànq an Abi Iyas muy Muawiya ibn Qurra gis nañu sànq rahmatullah ala al-jami' an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a'u la yuraddu bayna al-adhani wal-iqama hadithu Anas hadithun hasan nii la ko imam Tirmidhi waxe mu ne hadith sayna Anas de hadith la boo xam ne bu baax la hmm? mu ne waqad rawahu te soloo na ko Abu Ishaq al-Hamdani mu ne Abu Ishaq al-Hamdani eh, soloo na ko an Burayda ibn abi maryam jëli ko moom ci se Burayda ibn abi maryam ah, ah, rahmatullah alayhi eh, moom an anas an rasulillah sallallahu alayhi wasallam beneen tàllale lu ne am na ci misla hada bu mel ni comme bii waaw mu ne bu mel ni comme bii <laughs> comme bii nii léegi nag eh, kon ginnaaw taxrib bi ana lëkkaale ak buntu bii nga xam ne lañ nekk di wax ci ngëneelu euh, noddu ñu ne la ngëneelu noddu xam nga euh, iqaama dañ koy woowe noddu tamit ñoo tax bayna al azan li euh, bayna azan nayni bayna kulli azanin waaw diggante salaa mooy diggante noddu gu nekk diggante boobu azan nayni azan boobu du ñaari noddu yuñ ci mooy noddu gi xam gi Euh, mooy dañ koy tudde loolu lii mu ne euh, addu'a la yuraddu bayna al wal iqama kon mooy ngëneel goo xam ne gu rëy la waaw ngëneel gu rëy rëy goo xam ne moo nekk ci noddu kamel ndax diggante noddu ak iqam fii noddukat bi di nodde léegi di xaar soit après nit ñi julli tuut wala imam bi ñëw ba ni nga xam ne ci lay euh, euh, nodde hmm? ah. loolu ku fa ñaan concentré fa teewlu fa maximiser fa say chance yow na la leer ne kenn du ko dolloo kenn du ko delloo waaw waaw kenn du ko delloo yàlla du ko delloo comme ah bayna kulli adhanayni salaa waaw am na euh, naafila goo ca mën a te te biir naafila ga na nekk ci nga xamante ne ni mooy danga ci bari say ñaan waaye boo toogee pare na nga say ñaan waaw na nga labbali saway say ñaan na nga ko labbali waaw bul nekk koo xamante nii am tayel man ngay doon déedéet waaw ndax ñaan diggante nodd ak iqam diggante boobu kenn du ko nangu kenn du ko delloo kon nag jamonoy profita yu ñuy profitoo la les moments yoo xam ne nit ki da cee war di profitoo fal naaf tamit kon nag nañu nañu nañu profitoo nañu nañu nañu nañu waaw fii la koom gi nekk xam nga liñ naan la daa am ay ay heure yoo xam ne moom boo ci liggéey yi ci gën a am ay mbir dañuy dañuy majoré façon liggéey liggéey yi nga xam ne dañuy liggéey euh, plateforme yi ñuy def yooyu xeetu VTC yeeg xeet yooyu xam nañ yooyu waaw nga xam ne man yeeg Eats-man yeeg Bolt-man yeeg <laughs> xeet yooyu yeeg Freenow-man yeeg yooyu yëpp xam nañ yu mel nii waaye nit ñi tamit xam nañ ko ah Black Friday nga xaw ma lan sa waaw yëpp yi ca la jaay nii dina bari gaa yi dañ ciy profité magasin yoo xam ne baax na ba dañuy laaj la commune mairie bi wala bu dee état bi préfecture moom mooy gérer lool ñu may leen ñu mën a étaler dimanche yi nga xam ne bu dee comme ci réew tugal yi nga xam ne dañ ko réglementé waaw comme ñun euh, suñu marché yi nga xam ne ku mu neex ubbi heure bu la neex tëj heure bu la neex c'est vrai que c'est réglementé parce que ñun suñu mbir dañ koo kale ci yu tubaab yi mais kan moo ko appliqué ak ku ko xam <laughs> waaw dañuy jël di transposer rek mais bu jëf jotee duñu xam sax affaire yi waaw waaw du du du commerce yi du ñi du dangay am droit di ubbi dimanche ah il faut nga am dérogation waaw wala ñoo xam ne dañ naan zone bii parce que am na yi kook may nañ leen ñoom ñuy ubbi dimanche sinon dimanche benn commerce du ubbi en France ba mu des supérette façon yooyu nga xam ne ñoom yeneen façon mbir la am si no moom amoo droit di ubbi dimanche ak heure yu la neexa ah. ak discothèque yi sax amuñu droit di ubbi heure yu leen neex waaw sinon gars yi dañ leen di porter plainte wala préfecture police jaaree foofu daal di leen amende waaw te mën nañ ci jaare sax ñu tëj leen waaw parce que dafa am ay règles mooy dafa am yoo xam ne comme yu mel noonu ñu laaj préfecture bu dee ñoom ñooy gérer lool wala monsieur le maire mu may leen wala ministre de commerce wala yu jëm ci yooyu ñu yokkal leen may leen dimanche yi nañ ko ubbi dimanche bi euh, yi jege Noël bu dee ci réewu tugal yi ak suñu réer ah, léegi ko saa yi ñun duñ ko laaj mooy loolu wax naa la règle yi waaw <laughs> foo mën a kiiwee ñu yokkal leen ngir lan parce que affluence nit ñi ci la ñuy gën a euh, euh, dañuy afflué di ñëw lu bay waaw mooy zone de euh, majoration yu fii moom nit ñi gën nañoo bay bi magasin yi gën a ubbi waaw marché bi di gën a jar waaw gis nga bu dee suuqu dunya niñ ciy saware ku nekk ak la ngay def. jamono yi nga xam ne ci la marché bi dina doxe man nga ne bon l'été moom c'est calme quoi bon au lieu de nekk fii di am ay ñaari clients ñetti clients man je vais au Sénégal ah ne wala ay waaw mais mu ngi mel ni ñun Sénégal tabaski ñu ne la tabaski gis nga ni ni ni ni muy jege surtout ay quelques jours ñu njënd meeg njaay mee di doxe xam nga ne boobu yemul ak jour normal boobu yow jaral la la nga sacrifié wu. di wàcc heure yoo xam ne doonoo koon wàcc am na ñoo xam ne dañuy tracer guddi gi parce que ñoom ñu ngi pompier wala di jaay fii ci marché bi nga xamante ne moom lañ délocaliser marché euh, poisson fii nga xam ne fi la gaar bi nekk waaw maraîcher beau maraîcher <laughs> nga xam ne day fees tel jaaykatu ndambe yi ak reer yeeg yooyu jaral na leen fanaan ba pare jaayaale ndékki ci suba ga ndax tellement gars yi marché bi day mel ni bëccëg gare bi waaw oto yi nit ñi di fees oto bu dem ñu leen ñëw nit ñi ñi war a reer wala kii ñi yéex nangam mu day traité te loolu jour normal du ko def lu tax day profité loolu li ma la bëgg a wax mooy bu dee suuqu duniyaa gis nga <laughs> marché àddina bi ni nga xam ne noonu la ñu xamee ku nekk ci ñun lay yëwénal sa activité ba ngay def sa yaxantu ba ngay def boo xamee fii lay gin a doxe jaral na laa mais bon tey nag ngeen may ma tey moom du ma mën a ñëw parce que tey nangam ak nangam voilà loolu mooy ci ñi nga xam ne ñoom dinañu yëgle sax am ñoom dañ du yëgle dara nangay ngay jekk doo leen gis naan ah diw de ama xam naa daa tardé di ñu dekk te yow moom sawaay non bokkul ci <laughs> <laughs> tey tey moom <laughs> daa mel ni mooy mooy mooy le mooy kii de l'année waaw bii moom moom année bi yëpp moo ciy gën a dox gis nga noonu ngay profité wallahi borom bi lu raw lool la defal ay nafaxaat ay nafaxaat yoo xam ne ëfu borom bi yooyu nag nañ koy nañu nañu pare di ko di ci gaaral suñu bopp ngir daal di koy aspiré këcc ko waaw profitoo ci te mooy yu mel nii waaw waaw mooy waruñ ko sàggane diggante noddu ak iqam jamono la joo xam ne maximiser fi say chance ci ay ñaan ay azkar ay tudd borom bi ay jéggalu surtout ndax suñu bàkkaar yi léy na de hmm. la hawla wala quwwata illa billah yonent bay saasaam xamal nañu foofu zone de majoration la <laughs> dafa am jamono yoo xam ne jamonoy nangu ñaan la bii nag da cee bokk waaw loolu dafa am am na jamonoy nangu ñaan am bërëb yoo xamante ne fa la ñu gën a yaakaare nangu ñaan comme booy dóor a gis kaaba gi indal multazam ak tamit booy eh, eh, eh, jamono ji nga xam ne ah ci nga julli ba noppi wala jamono mooy yu bari la loolu par exemple loolu ay bërëb la li ñu wax sànq booy dóor a gis kaaba gi loolu bërëb la mooy du du du temps <laughs> boo xam ne parce que jamono ju nekk yaa bani abdi manaaf li yoneen saa saa waxoon bu fi kenn bu leen tere kenn koo xam ne ñëw na ci kaaba gi waxtu bu man di nekk bëgg tawaaf walla bëgg euh, li nga xamante ne wër wala tawaaf bu leen ko fi julli wala tawaaf bu leen ko tere la yoneen saa saa waxoon bu leen fi tere kenn ku ñëw bëgg def jaamu yàlla yoo yële kon nag loolu loolu bërëb la mooy jamono ju nekk am na nit ku mën a ñëw di def dafa am jamono yoo xam ne jamonoy ñangu ñaan la waaw loolu nit ki da ko war a bàyyi xel ak bërëb yi nangu ñaan ak jamono ji nga xamante ne nii mooy waxtu woow yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ci ajjuma eh, waaw loolu it nañ nekk loo xamante ne <coughs> dañ ko war a eh, di profité waaw dañ ko war a <coughs> di di di di profité quoi waaw waaw waaw allahu akbar hmm? allah ni mu amee ci waxtu yi noonu la amee ci bërëb yi waaw boo demee madinatul munawwara ala saakina wassalaam yeneen saa salaam bi ne diggante fi nga xam ne mooy euh, rawdom bi euh, minbar yi ak ak ak euh, néegam bi daa nekk minbar bekk néegam bi daa nekk rawdatu min riyaadil janna loolu xam nga ne ab jardin la <coughs> eh, ci jardin àjjana yi sawaay loolu est que jàpp nga ne fii mu ne moom daa war a nekk loo xamante ne nii euh, dama cee war a euh, yëgadi quoi ah non non non mooy da war a profiter te loolu nag bokk na ci biir waaw kon eh, loolu lu ama am solo la <coughs> ak boo demee euh, jamonoy booy dog waaw booy door a dog loolu daa nekk. Euh, jamono joo xam ne jamonoy nangu naan la waaw ah, jamonoy nangu ñaan la waaw loolu dafa am solo ah bon <laughs> loolu gisoon nañ ko ca masaalik ba ca fin ba waaw buntu wam defaloon ci amaakinu ijaabatu du'a ah yi nga xam ne euh, dañ ciy nangu ak awqaat yi nga xam ne ca ñuy nangu bésub Arafat euh, euh, bésub Ramadan awqaatuha inda jami'il arafa qul ramadanu thumma yawmu arafa wa laylatul qadri wa yawmul jumu'a laylatuha sa'atuha al muwassa'a moom lañ doon wax waxtu woowu yeneen saa sax doon wax ah kon loolu wal jawfi lil layli wa nisfi thani kadhalika as-sahar wa thuluthani waxtu salaati wan nidaay voilà jamonoy jul ak noddu bu déggee noddu ba pare waaw waaw mooy xadis bi diggante jàppal eh, eh, iqam jàppal mooy waxu yonent bi alayhi salaam sayyidina ad-du'a la yuraddu bayna al adhan wal allah kon loolu dama am solo la loolu ay jamonoy njëkk njëkkante la profité la waaw waaw xay alatan nidaa'i aydan yu'tana li di kurubin mutahayyirin wana waaw wa safu fi ljihaadi wal iqaama wa dubural maktubatil mudaama waaw ak jamono ji xare yi di di di takke min haltihaamuwal harbi ay qitaalu fakun muraa'iyan lima yuqaalu allahu akbar yooyu dafa am solo loolu ay waxtu la yoo xamante ne borom bi da koo def ngir yërëm ñu ngir yërmandeem gu yaatu tax mu defal ñu ko allahu akbar waaw jamono yi bu dee da sànni jamaraat tamit jamonoy nangu ñaan la waaw loolu lu ama am solo la quoi ah dañ ci bàyyi xel bokkoon lii jamonoy majoration la moom lañu xadiis bi di jàngal nga xam ne jamono la joo xam ne nañ ci profité te bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy yëgadi léegi al imaam al mubaarak fuuri rahmatullah alayhi bi ñuy sharh hadis bii ci tuhfatul ahwazi sharh jaami'u at-tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne qaala hmm? léegi dafa am lu lu dafa avant daa lu wax lu am solo mooy ad-du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama bal yuqbalu wa yustahab wa yustajab wa fi ba'd riwayat anas ad-du'a bayna al-adhan wal iqama mustajab mu ne dëgg-dëgg euh, wax ji yonent saa sallam wax ne ñaan de du des ko delloo diggante euh, al adhan mooy noddu gi wal iqama ak taxawal gi iqama allahu akbar wa akbar hayya ala saa yàlla qad qaama saa qad qaama salaa digganteem ak nodd gi ñaan kenn du ko nangu dun du ko delloo mu ne li am ba mooy bal li am ba des yuqbal des koy nangu wa yustajaab dañ koy nangu dañ koy nangu wuyul borom bi wuyul ka ko ñaan mu ne wa fi ba'd riwaayaati anas am na ci yenn riwaayaat yu sayyidina anas hadis bi radiyallahu anhu foofu dana ad-du'a bayna al-adhaan wal iqaama mustajaab ñaan diggante nodd ak iqaama lu ñuy nangu la mu ne loolu zakarahu Suyuti fi al-Jaami' as-Saghir al-imaam as-Suyuti moo ko tudd ci téere boobu al-Jaami' as-Saghir mu ne wala du du'a bi itlaq mu ne nag kaddu ñaan mooy ci li ñu doyal mooy ñaan boo mën a ñaan shaamilun li kulli du'a wala budda min taqyid mu ne loolu nag waxuñ na nag dëgg la lu ñu doyal la façon ñaan bu ne am nga sa wàllu suuf bi rawatina sa digganteeg sa borom waaye même sa affaire u àddina sa bokku jullit boo gis wala koo xam ne ci xat-xat la ne waaye yéeféer boo xam ne bëggal la ko yu yàlla yàlla na nga dugal ci diw mali leeru l'islam ndax kat bari na ay qualité yu ne ci moom waaye damay lii moom lii nag nga ñaanal ko wala defal na la benn faveur wala lenn wala rek sa xel dem ci yaasal diw ay koy bu tuubee waaw yal na nga ko ñaan yal na nga ko euh, defal leeru l'islam yooyu mu ak ñaan boo mën ni ñaan waaw da ngaa ñàkk da ngaa li ma ko na ko terewul waaw yoneen saa sam dég ko sëy naa moom bu doon nit la radiyallahu anhu moom naa ko descendre moom dinaa ko faat <laughs> waaw waaw yaa yeneen saa sam da doon musli ci yàlla ci ci ñàkk yu taratar yooyu ah voilà kon loolu lu am am solo la léegi nag mu ne walla budda waaye nag li yo liñ naan ñaan fii li muy nekk luñ joyal joyal foo jaar nag dañ koo war a taqiib dañ koo war a tënk bi ma fil ahadith al li nekk ci yeneen hadith yi min annahu ma lam yakun du'a du'a bi ismin aw qati'ati rahim waaw mu bañ a nekk naan goo xam ne bakkaar ah yàlla ah may aywa femme di ñu ma ko xemmeeme ma njaaloo moom wala yàlla billah loolu nan ko mën a ñaane <laughs> nga ne mais am na ko ñuy ñaar ma ah déet lu nekk maa rek lu tax yeneen saa salaam wax ci boppam ne ñaan dañ koy nangu bam des loo xam ne ñaan boo xam ne ñaanu bàkkaar la waaw. aw qati'atu rahim yow nan ngay fekke kuubul buy kii nga naan ah yàlla yal na diw fase ko defee ma tas loo xam ne yow waa ji yor na ko yor baax du kii sax da koy métital di ko sonal di ko nangamal da loolu sax nga ñaan yàlla yëwinal leen bi mais waaw yal na ko tas bu ko defee man ma takk ko waaw sa waay suñ ko waaw waaw wala suñu opération de braquage bi nga xam ne hmm? moom la ñu war a defi Louga ah yàlla ñu ngi nii nag di jóge Ndakaaru waaw on un gang waaw des barbares waaw <laughs> wala des nakam on va faire une opération waaye yow bu gaaw rek coup de poing à benn kii magasin boo xam ne dégg nañ ne conteneur wàcc nañ on est bien équipé en dagg si météo yi nga xam day dagg ay garage ak ay ayow ay ay cannaar yëpp ci silencieusement kenn du yëg waaw on est bien armé on a des gones lépp ay pompe yoo xam ne kuy ñëw di ñu pompe la ko nga wadd waaw te du la rey nga nelaw bu ko defee ñu def notre forfait yàlla ñu ngi lay ñaan ay way hësal yal nag ñu ci barkeel defal ñu ci jàmm ñu dem ba dikk loolu mooy ñaanuk la yow ñaanu bàkkaar ngay ñaan nga naan xam nga ne sa ñaan googu kenn du ko nangu waaw boo demee nag mbir ma am bul jàpp ne ah yàllaa nangu sama ñaan déedéet sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun boola dal waaw dees leen di <laughs> dees leen di jay ba foo xam ne xamuñu ko looloo la dal nga naan la aw qati'atu rahim wala dog mbokk waaw ñaan ñaan boo xam ne yàlla man sama mbokk yi yàlla na bu ma leen xamati bu ñu ma xamati waaw waaw commencé am dara rek te ba nga sonnee ku nekk ku nekk nga tooyali fa bët ku nekk nga woo ko ku nekk nga sonal ko lool waaw te daa wat waaw ko sonn nit <laughs> mooy sa mbokk waaw boo sonnee ci moom ngay dem waaye léegi nga commencé am dara rek commencé man je ne plus les voir là mon père là c'est fini ah je veux je veux faire je veux changer de nom de famille voilà toujours voilà ma ne veux m'arrêter wal iyaazu billah waaye yow sant yi lan bokkutuma ak moom dara yàlla yàlla nag ma jàppale ci projet boobu mu yomb maa ngi nii di soppi ji sama këyit yi te borom yoneen saa sallam ne woon na manin tama manin daa ila ghayri abi awin tama ila ghayri mawali fa alayhi laanatullah waaw ba ni mu jeexe képp koo xamante ne ni eh, dafay eh, askanaloo ci keneen ku dul baayam naan di woy sama baay tam du sa baay wala ngay askanoo beneen ñoo koo xam ne jaam la mu ne ñeneen a ma moom man waaye dara man ci waaso weneen laa bokk ah bokkuma ci ñi ah kooku moom nekk na ci kawam rëbbum yàlla léegi yow dooy kooku yow nan nga bëgg yone saa sa wax loolu pare ngay ñaan naan yàlla dëgëral ma ci loolu ah waaw ñaan naan maa ngi lay ñaan daal sama frère yi moom mm, bu ñu bokkati dara quoi bu ñu ma tuddati bu wala yaadu billah façon ñaan yooyu moom taxul ñuy wax voilà loolu lay wax ñi te lu am am solo mais foo jaar nag bu nee ñaan dañ koy nangu diggante noonu ak kii mooy façon ñaan yu bon yooyu moom euh, lool taxul ñuy wax <laughs> waaw mu ne qaala al-Manawi mu ne al-imam al-Manawi nee na taxta qawli mustajab suufu wam ne ci hadis euh, bale wax nañ la ñëw na laa euh, ne Euh, ad-du'a bayna al-adhan wal iqam mustajab mu ne ay ba'da jam'i shurut ad wa arkanihi wa adabihi <laughs> mu ne loolu mooy da ngay ginnaaw bi aji ñaan bi daal di dajale sharti ñaan waaye arkaanu mooy ponki ñaan ak tegginu ñaan fa in taxallafa shay'un minha fala yaluma illa nafsa bu wuuteeg nag tegginu ñaan yi nga xam ne moom la yonent way sa sam jàngale yi nga xam ne manula ñàkk ci ñaan waaw yow defoo ci dara ak tamit yi nga xam ne ñooy charte yi la ngay ñaan boo ko gisul nag bul yedd lu dul sa bopp voilà bu mu nekk bu boo booy bënn say bët di jooy na jooy ci lu dul sa bopp quoi <laughs> waaw <laughs> kon loolu lu am am solo wa waaw waaw al imaam al haafid na Hajar nag ginnaaw bi mu tuddee xadiis bi ci talxiis mu ne rawaahu nasaa yi mu ne xadiis bi imaam an yi wax nañ la ko wa ibnu Xuzaymata imaam ibnu Xuzayma solo na ko ibnu Hibbaan al imaam ibnu Hibbaan boin ci gis nañ ko sànq Burayd ibn Abi Maryam an abi an Anas lool imaam at-Tirmidhi mu ngi koy tudd sànq ne jaar na ci yoon boobu mu ne wa axrajahu solo wa Abu Daawuda wa an-Nasaa'i ak imaam euh, Abu Daawuda at-Tirmidhi min tariiq Mu'aaz ibn Quraan Anas mooy bii ñu nekk ni mu ne war a waa Abu Dawud imaam euh, euh, euh, al-Hafiz Ibn Hajar mu ne imaam Abu Dawud solo Ibn Khuzaymah imaam Ibn Khuzaymah Ibn Hibban ak imaam Ibn Hibban wal Hakim imaam al-Hakim rahmatullahi alayhi min hadiisi Sahl ibn Sa'd ci hadiisi Sahl ibn Sa'd Abul Abbas as-Sa'idi radiyallahu anhu ma mu ne qaala mu ne foofu ma turaddu ala daa'in da'watuhu 'inda huduuri nidaa mu ne deesu delloo mu ko aji ñaan ñaanam jamono da nga xam ne ci lay teewe nodd bi waaw kon loolu lu amaan solo la lii lépp wax lan te jamonoy profitoo la waaw kon bokk na ci ngëneel lu noddu ah fadlul azhani mooy yii nekk bu ñu noddee ba pare xatta ba jamono bu ñu xasee nodd diggante boobu ba ñu jamono ji ñuy iqaame jamonoy profitoo la jamonoy nangu ñaan la kon képp alhamdulillah koo xam ne am nga euh, aajo te dund ak aajo ñoo toll ñoo ñoo ànd képp kuy dund am na aajo koo gisat ñu ne la saw diw amul aajo mooy waa ji daa diyee <laughs> am na buy jàll bu jeex am na yeneen beneen képp ku faatu am na loo bëggoon def loo xam ne defoo waaw waaw waaw am na loo xam ne loo naaloon na ne lii de bëgg naa koo def waaye dee ñëw arrêté lépp kon kooku ba muy faatu am na yoo xam ne bëggoon na koo réaliser ku baax ak nag ku baax ak as ki nga xam ne daa dem ba ne bon man je vais m'euthanasier damay dem ñu ray ma parce que doyal naa ci diina ji parce ci ci dund gi doyal naa ceeb li wolof yi yoo xanaa kooku daa doyal ceeb <laughs> mooy lekkatu ceeb bi xasoo fay faye bi <laughs> ñoom ñooy waxe noonu way way tey da nga am sant <laughs> boo dégloo mbir mi yow laay wax laa wax <laughs> ak sa mborom yeeg ci njuufeen yeeg ngomeen yi waaye yaa leen ginaa xay yaa leen mon waaw ñu xanaa saay daa doyal ceeb léegi loolu noonu euh, mooy kene euh, xatta kooku noonu dafa désespéré wu mais bon man France gii ma nekk feebar bi ma dal médecin yi nee nañ du wér te maladie dégénérative la dégénérative day gën a yokk rek waaw benn cancer la bu jàpp sama bopp bi tous les jours mu yokk mbir mi di gën a metti chimio yi dama cee dee waaw te damay bu ma ko xasee def dootuma man dara instant bi je suis faible je ne euh, à l'époque lorsque j'étais vraiment kii j'ai pesé dans les quatre-vingt-dix-sept kilos avec une forme waaye diable forme de diable mais léegi euh, je je pèse à peine dix-huit kilos waaw maa ngi nii mënatuma dara sama yax yi ku ma xool moom ngay ñëkk gis non moi comme en France là ici oh, ils ne permettent pas l'euthanasie moi je vais en Suisse <laughs> voilà là kii pour ñu ray ma foofu ma deeman waaw voyager ngir ñu ray da dem ngir ñu rey la nga diye <laughs> waaw kooku même waa jooju noonu amoon nay projet de projet moo doon heure eh, gis nga loolu ko dal bu demoon foofu dem bay kii ñu ne ko on a trouvé une solution à votre maladie monsieur boo xamante ne on vous donne vingt quatre heures lañ lay dugal ci labo yi boo duggee à vingt quatre heures nga génn wér fekkalek wallaay danaan ah loolu am na def kon kooku am nay projet c'est dafa désespéré moo tax jàpp ne manat la dundu loolu la ko médecin yi wax te gis na ne ka am di looloo tax waaye amul ku dee loolu am na nga ku baax ak ku bon a ci yam waaw kon nag am na aajo te say aajooy bopp bul yem ci sa aajooy bopp geeslul sa mbokk jullit yi ndax àddina bi newoo fi yow keeg en otage yow da ngaa nekk foo xamante ne ni say mbokk jullit ndax innamal mu'minuna ikhwa ikhwa gi du seen frontière du Sénégal du Mali du Ghana de la France déet hatta ñu ngay sonn diggante noddu yeeg eh, iqam yi ñaan leen ngir ñoom waaw boo manul dara lu ñaan nga ñaan boo amee cinq euros boo leen dimbalee nga yóbbu wala mille francs wala cinq cent francs gis foo xam ne fa lañuy dajalee ngir ñoom wala ay yére nga def fa te boole kook ñaan sa mbokk ya nekk Afghanistan ya nekk fa nga xamante ne nii moo xam Europe ca Norvège ñu neen di sonal yéefar yi di leen sonal di dóori lu waa ay France ak yooyu di leen sonal nga ñaanal leen yal na leen yàlla génn ci karabu googee waaw yëkkati manaara l'islam faaru l'islam tout le temps am baloo ñaan sa digganteeg sa boroom yow sa tëkk takk sa rëkk rëkk yi ngay def yaa xam ne saa su ne sa nooyu yëpp dara presque bàkkaar allahumma ighfir lii allahumma ighfir lii allahumma ighfir lii allahumma ighfir lii comme yi nga xam ne moom ngay wax boo boo boo boo boo boo boo julli waaw kon yooyu dafa am solo quoi waaw wa aafini wajburni waaw warfa'ni yu mel noonu ak ñaan yu dul jeex boo ko manul cooy yëpp nga wax ko sa làkk bi nga man ah yow anglais man du ma xam anglais nga wax ko ci anglais l'essentiel yàlla <laughs> amul làkk bu ko ump xanaa du moo créé làkk yi <laughs> waaw kon te ñaan teewul ak sa xol waaw profito kon loolu nañ koy def diggante noddu ak iqaam kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ buntu bu am solo bi lii di ñëw nag al imaam indi beneen <coughs> buntu boo xamante ne moom lañuy ñuy dëgtal muy buntu baabu fadli as-salaa buntu nag ngëneelu julli insha allahu taala kon ñoom nii ba jotaay bii di ñëw ñu daal di dugg ci yeneen ñu ngi ci kitaabul fadaa'il ba léegi jeexal nañu baabu fadli